mu gis ne daal mel ni ko poussière kii nangam way mel ni mooy biñ naan daal koo xam ne daal daa mel ni daa am daal am na daal loo xam ne lu ko dal la daal ci xaalam nii rek mu gisee ak ni mel xam ne jigéen du mel nii ci këram mu ne ko mais lu xew Salman ne ko waa Ummu Darda waaye lu xew mu ne ko ah sa mbokk mi Abu Darda de amul xaaju ci àddina Seydina Salman xam ne lii jàmbat la nit da ngay am xel waaw dañ ciy xamee tamit wax ju rafet soxna si obligé woo tout le temps ngay jaar ci digg bi waaw gis nga ummu darda radiyallahu anha bokkul ak beneen ummu darda bi ñaari ummu darda la <laughs> abu darda dafa am ñaari soxna yu tudd ummu darda sauf que benn ummu darda bi ba beneen ummu darda bi génne àddina kay saxaaba la ci keneen te moom gis nañ fi keneen ci sa hadiisam fii ci Riyaad bi radiyallahu ta'ala anhuma wardaahuma bokkoon ci taabi'iyaat yi gën a soxnaay ummu darda bu ndaw bi te ñu koy wax ummu kii nag mooy ko mag ki nga xam ne saxaaba la saxaabiya la woon saxaaba bu jigéen la woon mu xam ne lool lii jàmbat la abu darda daal di ñëw Seyna Salman dem comme niñ ko dugg ci waañ wi bu doon tey daal di waajal ab lekk waaw ko am lekkal mu naan ko damaa woor naa Salman ne ko duma lekk lu dul nga lekk Seyna Abu Darda bon xam ne tamit bon mbokkam la nekku naan waaye mais bu nekk dama doon war naa toppal ne non waxoon naa la waxi caaxaan yooyu nga xam ne moom la ñuy def ñun waaw bu la sa mbokk ne defal li nga xam ne du farata du lu bon du lu xaraam ak yooyu mais xas na cee jël décision ne di ko ko defal defal ko ko ta yàlla tax voilà Seydina Abu Darda lekk hadis boobu bañ demee Seydina du bañ demee dañu xëy dem ci yeneen saa salaam julli ji fajar ñu nettali Seydina Abu Darda nettali yeneen saa salaam li Abu Darda def li li Salman sayna rasulullah mooy bi ko inna sa borom daa ci yow àq sa yaram am ci yow àq sa njaboot am ci yow àq fa a'ti kulli dhi haqqin haqqa ku ci nekk ku am àq ci yow jox ko àqam biñ ñuy wax ko yeneen saa saa lu yeneen saa saa wax sadaqa Salman <laughs> waaw bene Salman wax na dëgg te waxul mukk Abu Darda ne ko ah koor par contre koor gi mu la dogloo nag boobu nag da nga coo tàmbali woon kon da ko war a fay waaw loolu benn xadis gis leeru la <laughs> est-ce moom ne te lool imaamul Buxaari moo ko solo xadis boobu attention léegi lii est-ce que niru nag xadis bi imaam Badruddin al-Ayni di doon doon ñëw ne wax ci gannaaw na alxam naa jar lu tax mu wax lee bàyyi lee waxul turam waaye xam nañ ne moom la ci jógul xaa dañoo xaaja bokk <laughs> moo tax à vrai dire boo seetloo Badruddin al-Ayni Euh, al imaam rahimahullah alxanafi yu bari yi muy dikkaat ci ginnaaw alxaafis na xajar naan lii li mu wax fee nangam ak nangam yu ci bari boo seetloo imaam alxaafis moo am dëgg waaw am na yoo xam ne nag moom moo am dëgg moom Badruddin euh, al imaam Badruddin al Ayni waaye yi ci ëpp imaam alxaafis na xajar moo am dëgg euh, rahmatullahi alayhima kon lii leerul que ne kon woor bu ma ko tàmbalee kii da doon naafile de yeneen saa salaam bu doon ne laa yajuuzu ah, taxiirul bayaan an waqtil xaaja leeral li nga xam ne moo war a leer jamono ji ñu ko soxlaa yellu yeneen saa salaam bu doon ne koo war a dafa waroon a dina ko wax waaw loolu lu am am solo la est leerul lii de leer na <laughs> waaw am na. hadis li nga xamante ne nii mooy loola Shafi'i ñii nii di di di di euh, wax te imaam al-Hafiz Ibn wax ko ne li nga xam ne moo jàll ah kene wa amma mu ne lamma taqaddama lima taqaddama kene lii lii wane di dëgër kene ñii nii warul muy fay waa ji bu dee daa woor wooru fa naafila dem ba ci digg bi dag ko mu ne na xadiisu sayna Juwayriya sayyidatu Juwayriya bi jàlloon ci sax ci ci fax ci ci al-Bukhari Sahihul waaw parce dafa wooroon yoneen saa salaam mooy ba yoneen saa salaam doon wax ne ki nga xamante ne nii mooy al al al al al al al al al al al mutatawwi nafsi aw kama qaal yu mel noonu mooy ki nga xam ne day day day gàtt day day euh, coobarewu day woor woor goo xam ne du wooru farata mooy moo ku moo moom mbiru boppam waaw kooku moo moom mbiru boppam moo moom tëggal guyam waaw te gisoon nañ fi hadith sayna Abu Sa'id al-Khudri masala bu mel nii waxoon nañ ko fi bi nga xamante ne nii ci la ne euh, dañ leen a invité woon benn waaye da leen invité woon ñu ñëw jamono yone saa salaam waaj yi sonn def yi waajal mbir yi togg defar lépp teg ñu dem yone saa salaam a ngi toog ñu dem bay lekk am benn waay moom ñu ne ko aywa mu ne damaa woor yone saa salaam ne ko lekkal waay inna axaaka takallafa lak sa mbokk mii nga xam ne gardaajoo jël ay effort yu bari sonn def lu nekk ngir nga yow nga naan ko kii lekkal ta bu la neexee après nga woor beneen bés palaasam voilà yooyu yëpp ak al al al mutatawwi aminu nafsi yooyu yëpp day wane ne loolu mooy li gën a dëgër voilà waaw kon loolu mooy li nga xam ne insha allahu taala mooy li gën a dëgër quoi al imaam al xaafis tamit mu ne bokk ci yi nga xam ne yonent saa salaam ci boppam <laughs> waaw euh, moom euh, doon na woor jekki daal di dog wala mu ñëw laaj ne mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa kaana ahyaanan yanwi sawm tataw euh, sawma tataw su ma iftir da doon euh, yéene ne day woor wooru coobare après mu daal di dog loolu lépp day wane ne lii nii lépp mën naa nekk loolu moom mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër wallahu taala alam maalikee yi nag ak xanafiyee euh, maalikee yi ñoo naan boo ci tàmbalee benn da ngay obligé contre ko suuf yi waxoon sànq waaw bu dee da julli nag imaam bi nga xam ne boo fi nekkee di continuer Abdullah sa sa affaire day dañ lay raw boobaa ñu ne non loolu ngànt tax boo xam ne bu bu ñu jàpp la boo xam ne bu ñu xam la loolu moom taxul ñuy wax. waaye tamit nit ki bu dee daa am ki day topp ki nga xam ne da koy jiite parce mooy boo toppee ku lay jiite amoo droit gekki dagg ko ñu ne la léegi boo ko daggee loolu waroo ko def waaye duñ la obligé waat ne la nag par force topp waatal imam bi mais dañ la koy tere ah waaw moo tax al léegi euh, euh, euh, <laughs> yeneen yi mooy lan par exemple hein mooy nit ki bu dee ne yi nga xam ne ñoom yii lañ jim wante bu dee Maliki yi set mbir lañ jim juróomi jëf yoo xam ne ñoom bés ku ko tàmbali du yëpp lañ du yëpp du yëpp du du naafile yëpp lañ ne képp ku ko tàmbali par force nga àggale ko ñoom set mbir lañ wax juróom-ñaari mbir yoo xam ne ku ko tàmbali par force obligé nga continuer ko waaw moom la alxattaab miñ la doon wax sànq borom mawaahibul jalil sharh mukhtasarul xalil rahmatullahi alayhi ah alxattaab nu mu tudd Muhammad ibn Muhammad ibn Abdirrahman ah Muhammad ibn Muhammad ah mu ne xiif moom la lim ci borom kii mu ngi koy mu ngi koy euh, mu ngi koy reprendre Ash-Shanqiti euh, ci euh, kii usulam kii nu mu tuddati Euh, lu tax ñëwul danga weeram mu def ci wàllu euh, fii usulu fiqh maliki ya subhaanallah euh, alxataab ci gàttal man loolu fàtte xaw ma lu tax ma fàtte ko loolu daal lu yii lu yéemee ngoogu léegi al imaam alxataab rahimahullah liñ doon wax sànk moom da ko way mu ne qif wastami' masailan qad hakamu bi kawniha bil ibtida'i talzamu salatuna wa sawmuna wa hajjuna wa umratun lana kada'atikaafuna tawaafuna ma'a ihtimaamil muqtadi fayalzamul qadaa'u bi qat'il aamidi voilà moom noonu la ko waye waaw waaw yii lañu waxaa ah. mu ne xiif taxawal wastami' te nga déglu xerewlul tey takk masailan ay masala yoo xam ne ci suñu mazhabu maliki bi rahmatullah alayhi qad xakaw qad xakamu atte nañu këne bi kaw nihaa këne moom bi libtidaahi gis nga boo ko tàmbalee talzamu dalay war nga àggale ko juróom-ñaareel yi jàppal yoo xam ne benn du ci farata ci ci ci njaal bin ci départ waaye bés boo ci duggee amoo droit dem ba ci biir ne bon banaa comme exemple yi ñu wax sànq woor ba wooru naafila woor ba midi bon gis gaay teg añ bu neex ne waaw bàyyi leen ma mos rek <laughs> wala nga dem fenn ñu invité la nga ñëw te lool tamit bokk na ci li koy wane yeneen saa salaam bon wala nañ pare no bala ñuy dagg fii mu ne kon déglul ñett yi juróom-ñaari la salaatu naa suñu julli mooy julli ji boo xasee dugg julli naa fi la day war nga àggala ko wasaw mun a suñu koor joxe nañ ci misaal sànq ba léegi waaw salaat bi nag wax nañ la fi nga xam ne ñoom ci la ñuy d'accord ne loolu garaawul waaw mooy liñ la wax sànq imaam bi allahu akbar yow boo fi continuer imaam bi di pare di di la raw rekk wala yu mel noonu léegi sinon moom ci liñ doyal boo fi duggee euh, julli naa fi la boo ci tombalee doo ko arrêté da nga koy àggale wa sawmu naa suñu koor koor moom boo duggee koor naafile par force nga àggale wa hajju naa suñu aj ajug naafile gi ñoo xoon koy àggale wa umratul lana ak suñu umra umra boo tàmbalee umra xam nga umra du farata selon surtout selon les maliki ak waa jumhurul ulama boo ko tàmbalee doo ko àggale waaye lool wax naa la même ñeneen ñi d'accord nañ ndax lan wa atimmul hajja wal umrata lillah mooy itmaam gi loolu moom daa war manoo tàmbali dem ba ci biir nag boof oh je pense que bon je ne me sens plus kii quoi ah suu quoi léegi xam na à la prochaine fois bu ko defee ma ñëwaat umra ah Ramadan bon dama ñëw ba fii quoi waaw à Jidda mais après je ne suis plus chaud quoi <laughs> yow nga armal ne yow doo bàyyi sa caaxaan yi acca nga continuer loolu ñëpp ci d'accord waaw mais nag julli waxuñu la ngay tay tay lu ah yow même waa jumhur buñ la nee non obligé woo nga continuer ko tekkiwul dañ ne la yow del fooy julli ji allahu akbar commencé tari ñaari kii ne ah salaamaaleykum sax man bàyyi naa ah, jël téléphone tel télé bi di kaw télécommande bi wala téléphone bi di zappet wal iyaazu billah ku la wax lool caaxaan waaw <laughs> kon saxaatu naa suñu julli wa saw mu naa suñu koor wa hajjuna suñu gaaj wa umratun lana ak umra kaza na ko nooni i'tikafuna mooy booy i'tikaf waaw i'tikaf it ci la tawafuna booy wër kaaba gi mënoo ñëw ne damay wër kaaba gi xam nga wër kaaba gi kese jaamu yàlla la nekkul ne kuy aj wala umra kese wër kaaba gi non non non boo neexee boo demee foofu bokk na ci jaamu yàlla yi gën a baax Makka ngay wër Kaaba gi ginnaaw même bu dee aj nga ba pare umra mënoo ñëw ne bon man damay wër te boobu wër yi day nekk juróom-ñaar nga ñëw waaw wër cinq ne bon finalement bon je veux aller là-bas ma doon xaar bon euh, d'ailleurs SMS euh, nañ ma ne ma euh, KFC ñu jënd fii tàng na quoi on nous a livré ils n'attendent que moi après léegi ma génn. rek daal di dugg ci euh, tuur bi taaw nga xam ne da génn ci kaaba gi rek dugg fi ci commerce yi nga dugg yéeg sa ascenseur ñëw tàmbalee xéwlu ci restaurant yi ñoomin KFC ak ñoomin gaayoo ñu eh, eh, eh, yow attention nga naan la waaye tawaaf waaw yéen ak ñee waxuñu la la yow nangoo ñëw di mooy yow da toog ba la neexee di dagg noonu tamit waaw mu ne tawaafuna ma'a imaamil muqtadi ak tamit ki nga xam ne mooy day topp ci ginnaaw imaam waaw kii moom i tamit boo ñëwee doo jekki ne ah imaam bii daal ne xatuma quoi wala ah man daal non mu ne fa yalzamu day war alqadaa fay bi qat'in amili boo ko daggee yii ñu la wax ci tayef da koy da nga koy reprendre non yow deg par la ba des biñ la wax sànq bu dee ngànt dëgg-dëgg moo ko waral loolu ñoom ñu ngi koy leeral ah. borom Mawaahibul Jalil mu ngi koy leeral voilà que mooy julli ji noonu boo euh, mu ngi koy leeral foofu. léegi mooy yeneen yi nag bu farata par exemple dañoo génne woon ab xaalis ne damay dem daal di wala ab mburu wala euh, bon euh, wala benn biscuit walla nga jël benn kebab jënd benn kebab ne dama koy donc am na benn waay boo nekk fee. boo xamante ne nii day yalwaan te xam naa instant bii reer jot na nga jaar daal di commander benn tacos wala benn euh, kii kebab après daal di dem ngir jox ko ko nga ñëw ba fa fekkoo fa waaja ko <laughs> ah léegi est-ce que na koo lekkam de ah parce que mu ngi ci naafilaay saraxa <laughs> waaw waa léegi am ñu ne waaw ah, man na ko lekk ñeneen ñi ne <laughs> ah xanaa mu nekk koo xam ne mooy daa loru quoi xam na ne ah moom de toute façon amagulu brera ah, daa yéene woon waa ji nag waaye comme ko fekk fi waa ji am ñu ne boobu boobaa na ko lekk bu dul lool nag déedéet taala <laughs> kenn du ko ne hee boo ko lekkee da ngay fa par <laughs> kon en tout cas ñoom lii la ñuy wax qif wastami' masailan qad hakamu bi kawniha bil ibtida'i talzamu salaatuna wa sawmuna wa hajjuna wa umratun lana kaza tikaafuna tawaafuna ma'a timaamil muqtadi fa yalzamul qadaa'u bi qat'in aamidi qif wastami' masaa'ilan qad hakamu bi kawnihaa bil ibtidaa'i talzamu salaatunaa wa sawmunaa wa hajjunaa wa umratun lanaa kadhaa i'tikaafunaa tawaafunaa ma'a ihtimaamil muqtadii fayalzamul qadaa'u bi qat'in 'aamidin waaye walillaahil hamdu wal minna inshaa Allah loolu lépp gënu la dëgër mooy nit ki am na al al mutatawwi'u amiinu nafsihi wala amiru nafsihi ki nga xam ne daal mooy kii coobarewu moo moom cëggal guyam waaw moom cëggal guyam waaw hadis boobu al imaamu ahmad moo solo na ko hmm? mooy as-saa'imu muta al mutatawwi amiru nafsi inshaa saam wa inshaa aftar waaw waaw loolu lay neen saa sana wax waaw as-saa'imu al-mutatawwi ki woor di coobarewu amiru nafsi mooy patron boppam waaw inshaa saam bu ko neexee mu woor wa inshaa aftar bu ko neexee do loolu kay leer na ci musnadu imaamu Ahmad ak uh, al-Hakim ci hadiisu yaay Ummu Haani kon nag loolu lépp lu ama am solo la hmm? uh, wallahu ta'ala a'lam kon masala bii masala la boo xam ne bu kii la uh, wax nañ la li gën dëgër ak li koy wane loolu leer na léegi mu am yeneen jàngat yoo xamante ne ni moo eh, eh, eh, daf cee am mooy dañuy jànge tamit ci xadis bi oh, ah, lii nga xam ne mooy li yonent bari waaye ñu ñëw noon ci riwaa imam muslim bi aflaha in sadaq ah imaamu Nawawi ne loolu moom mooy ah ki mooy li mu engagé wu ah mooy li yeneen saa sa wax ko bu ko defee eh, daal di nay texe waaw mu ne lii nag day delloo fiihi raddun ala al murji'a al qa'ilina la tadurru al ma'asi ma'a al iman wa in taraka al a'mal mu ne lii delloo la waxu yeneen salaam bii day delloo murji'a ay murji'a yi waxoon nañ leen fa ay ahlul bid'a wal ahwa lañ feeñoon ci xeetu yeneen saa salaam te loolu mooy seen pas seen gisin boobu bari na ci wolof yi. mooy ñoom dañ naan li am solo daal mooy ngëm mooy mooy ngëm xol daal moo am solo xam nga keroog al Cheikh al Éthiopie mu ngi ko doon wax ci wàllu wax ci kimu euh, wax ci kim ñi lay galgalu saytaane yi ñenn ñi di wax naan li am solo mooy mooy ci biir yow sa biir daal sellalal euh, tazkiyatu nafsikaat lool wa in zaka euh, bu bu bu selleeg yooyu amul amoo obligé di topp dara di di di suivre benn ay façon kii yoo xam ne vestimentaire wala nooy mel ci bitig yooyu loolu lépp jaru ko ndax xol ba moom bu baaxee looloo am solo xam nga woon naa galgalu saytaane la boo xam ne bu siiw la ci ñun d'abord loolu yi fi caaxaan la voilà mur ji ay nag façon xarit yooyu lañ yoroon xel yoo xalaat yooyu mooy li am solo daal muy ngëm yàlla kantaa nit ki bu xasee gëm moom lu mu def ci bàkkaar loolu du ko lor du ko lor quoi yàlla yërmandeem daa yaatu nit ustaas ñoo ko ustaas a soxor boroom xam-xam yi ñoo soxor waaye yàlla moom yaatu nañ dégg jéggal ak yooyu façon yu wax yooyu ngay dégg ci wolof yu bari aslahana allahu wa iyyahum wal iyaadu billah léegi loolu mu nekk loo xam ne lu garaaw la mu ne lii le fait que ren saa salaam daal di conditionné ne ak texeem mooy bu dëggalee li mu wax loolu day wane ne kon boo bàyyee loolu day dàq waxu murji ay waaw day dàq seen wax jooju ne boo gënee yàlla rek doy na. waa ji gëm na yàlla da yoon saa salaam dane waaye texe na bu dee déggu ne ne yi mu ne du ci yokku li ma ko wax du ci yokku du ci wàññi mooy bu day tëquk jëf ñi bu da kon loolu day dàq waxu ji nga xamante ne ni ah mooy loolee ah waaw léegi al imam an-Nawawi mu ne waaw boo nee waaw inna isbaat al falaahi fi adami naqs waadih mooy yeneen saa saam saxal kaw kaw bi que ne dina texe bu dee ne wàññiwul loolu leer na waaye lan la mën a fa kayfa yasihu zalika fi adami ziyaada lan la mën a euh, saxe euh, wére ci euh, ci loolee bu dee ne moom yokkul dara imaamu Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne hada al falahu raji'un ila qawlihi la anqus mu ne bu boobaa dinaa la ne texe googu mooy day dellu ci wax bi kaw kaw bi jël engagé wu ne duma ci wàññi xaas sax loolu lay wax wal azhar waaye nag li feeñ mooy ne annahu kana aidun ila al jam ila ci lépp mooy li mu engagé du yokk waaye du wàññi waaw bi maanaa la in annahu ida lam yajid wa lam yanqus kaana muflihan mooy te lii mooy dëgg mooy bu dee ne yokkul ci liñ ko wax wàññiwu ci dina nekk koo xam ne day texe waaw li annahu ata bi ma alayhi nafwa indi na li li war ci moom waaw moo la dugg àjjana c'est pas très compliqué ah c'est pas très compliqué voilà comme ni ko Iblis ak mbokkam di gëm loo eh àjjana moom doo fa dugg noonu yow moom yàqu ba yoboo rek nga fo waaye bàyyil bay faatu nga ne ashhadu an la ilaha illallah après nga tax loolu du dëgg wala yaazu billah mu ne waman léegi imaamu Nawawi mu ne léegi rahmatullah alayhi al minhaj wa man ataa bimaa alayhi fa huwa muflih te képp koo xam ne li la yàlla gàll ci ay farata indi nga ko kooku texe wa laysa fii hada mu ne nag nekkul ci lii annahu idaa ataa bi zaa'idin laa yakunu manoo ne ah, waa ji dana woon du yokk waa léegi bu demee yokku nag ah dem dégg ñu naan ah ngënee lu julli witar ngënee lu julli di eh, ñaari rakkaay fajar waa ji di ko def boole ko ci waa est ce que boobaa dañ naan ah déedéet déet enga dafa engagé woon na du yokk kon est ce que dina dañ mu ne la baña li annahu hada mimma yurafu bi darura loolu dañ koy xam ci ci ci ci ci ci ci lool lool ci cosaan dañ koy xam dañuy xam ne lii la ku doon def yow yi yu yu war yiñ la teg say obligation nga yokku ci loo xam ne dafa baax ci sa sa sa ci yow ci sa coobare nga defee yeneen yu baax yi niroog yooyu lool kay ñëpp d'accord ne lool baax na fa innahu ida aflaha bil waajibi bu dee ne day day yi ko war da ciy texee bu ko respecté fali an yufliha bil waajibi wal mandub awla kon kay mu nekk kuy texe bu boolee li ko war ak loo xam ne dañ koo sopp kay loolu xanaa ala baabi awla wa axra <laughs> mooy li nga xamante ne euh, mooy euh, ci euh, li gina te yey à force yooyu waaw waaye bokk na ci li nga xamante ne nii lañ ciy jàng mooy possibilité waat ci mbir yu am solo yi waa ji ñëwee daa waat wallahi la azidu bi mu paree yoon saa sam ne eh eh wool ma ko mu ñëwaat yow lu tax ngay waat déedéet <laughs> waaw waaw kon nag mu ngi noonee eh. loolu day wan ne yu am solo yi di ci waat loolu eh, eh, dara new ci léegi am na leneen loo xam ne tamit lu am am solo la ci wàll wi ci hadis bi mooy liñ la doon wax sànq yokk boobu nag ñëw ci sahih imam muslim aflaha in sadaq xam nga looloo ñëw ci sahihayni waaye imam muslim ci suuf gis nga riwaaye boobu nga xam ne moom la wax mu ismail ibn jaafar mu ne aflaha wa abihi in sadaq aw daxala al janna wa abihi in sadaq mu ne al imam abu daawud nag tanta moom moom da ko andi woon sans aw bi léegi nag loolu moo ñu def insha allah après ñu pare mooy imam al mu ne waaw fa in qiila buñ ne mal jaami'u bayna hada wa bayna an-nahyi anil hil anil hilfi bil aba waaw nan lañ mën a dajalee li yore saa salam le fait que mu tere ñu mu nekk koo xam ne daf ñoo tere euh, ñuy waat la Seydina Ibn Omar waxoon radiyallahu anhu ne yoneen saa salam dafa dab baayam Omar radiyallahu anhu muy muy waat <laughs> di waat baay di waat ci baayam yoneen saa salam ne benn bi sax Seydina moo ko wax mu ne yeneen saa saam ne laa taxlifu ala abaikum bu leen di wat ci seen baay yi waaw waaw bu ngeen di waat kuy waat na waat ci yàlla wala mu noppi waaw léegi wa abi yooyu la doon wax te baayam moom mooy xattaab mi ñu xam sa waay <laughs> te moom xamees nees ko ci jaahiliya la génn àddina yeneen saa en plus mooy même bu dul lool sax mais mu ne képp kuy waat bu leen waat ci seen bàyyi kuy waat na nga waat ci yàlla wala nga noot barke waat prendre témoin da cee bokk mooy que maa ngi waat ne la ma doon def diw man na maa seede diw bu fa newul nan la lay seede yàlla mi nga xam ne moom moo xam euh, li nëbbook li li li li li feeñ ah wa huwa ma'akum te génnu ngeen ci suufu surveillance sama xam-xamam kooku moo mat seede kooku mooy ki nga xam ne moom lañu ñu war a waat ci moom léegi nan ngay boolee diggante loolu ak yonent saa salaam waat fii ne aflaha wa abihi waa ji pexe na wa abihi waat naa ko ci baayam bu dee loolu la in sadax <laughs> waxee dëgg léegi nag loolu la imaam al-Hafiz di traité ni mu ne ujiba am na ay réponse yoo xam ne ay tontu yu ci boroom xam-xam yoo bi anna zalika kaana qabla an-nahy kene lii mooy laata yeneen saa sam di tere loolu la loolu benn tontu la aw ñaareel bi annaha kalimatun bi annaha kalimatun jaariyatun ala al-lisaan laa yuqsadu biha al al-hilfu waaw al-halifu ah al-hilfu al-hilfu mooy ak waat al-hilfu mu ne Euh, wala beneen tontu que ne non daa nekk baat boo xam ne dafa sax rek mooy ci seen aada dañu fa laaj gi dafa bokk ci li nga xam ne araab yi dañ koy waxe waaw mooy comme liñ naan waxin wax la boo xam ne dafa nekk boo xam ne dañ ko bari liñ koy wax waaw mu siiw ci ñoom ñu koy wax yeneen saa salaam waxe noonee waaye jubluwu ci ngëñ waaw jubluwu ci ngëñ de waaw am ñu ne loolu la comme li nga xam ne noonu la kama jara ala lisaani ma aqra halqa comme li nga xam ne arab yi léeg-léeg dañu miinoon euh, bu ñu mere quoi wala affaire bi ñu gis kontaan ñoon aqra halqa aqra mooy yal na la yàlla rendi halqa yal na la yàlla wat amen sa sa mas na ko wax mais jublu ci loolu aqra halqa a habisatun a hi waxoon ko soxnaam benn ci soxnaam ba ñuy jóge Makka aj bay wari ñibbi mu gis ay mbërgëm yeneen saa saa am ne aqra xalqa ahabisatu naahi waaye jubluwu ci ne yal na ko yàlla rey ren yal na ko yàlla wax déedéet mooy waxit la woon i mooy ne kii ne nar nañu feet téye kon <laughs> waaw léegi eh, ñu ne ak yi mel noonu wala am lool ñaareelu tontu ñetteelu tontu ñu ne daa am idmar aw fiihi idmar ismi rabb ka annahu qaala wa rabbi adiye voilà waaw mooy daa am idmaar loo xam ne dafa sous-entendu ak tamit lu ñu nëbb ci biir waaw waaw loo xam ne yaa koy xam mooy li mu bëgg a wax mooy ne wat naa ci boroomu baayam te boroomu baayam mooy kan yàlla am ñeneen ñu ne ñeenteel ñu ne noo loolu jagleeb yonent bi alay saa saa mu ne lii nag yaxtaaju ilaa dalil loolu moom daa laaj dalil <laughs> lii moom dëgërul waaw waaw mu ne kantaal imaam as-Suhayli en tout cas lii insha allah li mu gën a niru mooy que daa am taqdir ci suuf moo tax keroog la amru rabbi ah ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu la amru rabbi la ba doon waxta al Éthiopie doon ko doon ko indiwaat waa ne yow yaa ngi mooy yàlla ba pare di wane di foo nekk di wane ne yaa sopp yàlla ma ma ne woon boo moy sa oto sax bind ci sopp yàlla wala sopp nabi salaa salaam te yaa ngi mooy li nga xamante ne mooy indigam hada la amru la amri fil qiyaasi badi'u waaw lii daa nekk ci li nga xamante ne ni fil qiyaasi badi'u mooy lu yéemee ngoo la amru rabbi yi lan lañ waxoon waat naa ko ci yàlla mi ñu may dundu li ma may dundu <laughs> waaw mooy taqdir boobu la ñeen ñi loolu amaana loolu moo li gën a dëgër waaw tekkiwul woon ne mooy que ne temps dafa possible woon kenn tereegu ko woon voilà waaw te yonent bi alay saa de toute façon wala rek mu nekk mooy loo xam ne dañ ko doon wax noonu mais jubluwu ci lool manu cee jublu ne day ci bàyyu kaw kaw bii nga xam ne euh, way <laughs> non jubluwu ci loolu am mbindeef nan la koy waati ci moom non euh, mooy du loolu <laughs> kon mu ne waaye kii al imam as-Suhayli daal dinay al-Maliki dëkkoon moom itam fii ci euh, Espagne waaw kii nu mu li nga xamante ni nii mooy euh, euh, l'Andalousie waaw al-Andalus mu ne moom nettale jële ci yenn sëriñam yi kën a lii tasif la mooy dañoo juum ruwaat yi ñoo am ku juum moo am koo xamante ne dafa juum wa innama kaana wallahi wallahi la woon <laughs> ne mu juum ne loolu moom dëgërul moo tax mu ne wastankara al-Qurtubi hada ma imam al-Qurtubi ne lii moom lu yéeme la lan la ko loolu lañ mën a waxe loolu ah ndax loolu mooy da ngay commencer di juumloo ñi nga xam ne ñoo ñu ñi nga xam ne ñoo soloo xadiis yi voilà te loolu mooy dëgg quoi waaw mu ne ba tax al-Qaraafi al imam daal di mu ne mu yëg mu yëg di ci mbir mi fadda'a anna riwaayata bi lafzi wa abiihi lam tasih li annahaa laysat fil Muwatta mu ne al imam al-Qaraafi al-Maaliki rahimahullah dem sax ba ne woote wu ne riwaaya bi ne wa abiihi loolu wérul ndax newul ci Muwatta mu ne wa ka annahu lam yartadil jawaab moom moom mu ngi mel ni mooy <laughs> tontu wi moo ko gërëmul rek mu ne fa'adala ilaa radil xabar rek bu dem eh, jéngi ci daal di delloo xabaar bi wa huwa sahiihun laa imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne ma lii dafa wér amul benn déng-déng bu ci nekk voilà wa aqwal ajwibaal awwalan mu ne nag li gën a dëgër moom loolu la kii euh, mooy ñaaru njëkk yi ah ñaaru njëkk yi moo doon lan dana ñenn ñi dañu ne non boobu mooy affaire yi amagul woon mooy tereeguñ ko woon ah tereeguñ woon loolu wala mu nekk loo xam ne dafa Euh, sax ci seen làmmiñ yi ñu ko doon waxee euh, ñun nag insha allah dañu jàpp nañ euh, deuxième bi troisième bi la mooy daa am idmar soit daa am wa rabbi abihi ci suuf wala mooy mu nekk loo xam ne dañ ko baaxoo woon bi wax noonu waaye tekkiwul mukk ko ne loolu la ci jubluwoon mooy jubluwuñ ci woon giñ dañ ko doon wax mais jubluwuñ ci comme buñ la nee way xaka wala way laka loolu arab yi dañoo bari luñ koy wax waaye moo tax tout le buñ koy firi duñ ko wax bu dee jullit la doo wax toskare ñaan la la déedéet waaw waylakum aw wayhakum la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd li yeneen saa saa waxoon ci aj waaw wayhakum aw waylakum mooy ay yéen waaye tekkiwul toskare ñaan la leen déedéet jubluwuñ ci lool waaw mën na nekk lool tamit mën na nekk lool bu leen dellu sama gannaaw kuffaaran armé wu jusqu'aux kuffaar al mukaffiru bis silah mooy ki nga xam ne dafa armewu waaye bu leen jëf-jëf yéeféer ndax yéeféer ñooy rey ay jullit ngeen mujj di ko defante yadribu muy dóor ba'dukum leen li riqaba ba'd li nga xam ne mooy doq ñeneen ñi ci di leen faat kon loolu dee leen ko moytu maa ngi leen ci artu man rasulu rabbil alamin kon mu ngi Euh, wallahu taala alam waaye dañ ci xame ne fii li al imam wax an-Nawawi ne lii dañ ci jànge ne mooy euh, digle julli ji mooy loolu lu ñuy mbaamu la parce que kaw kaw bi tekkiwul ne li ko neen saa sala wax nii que ne benn yoon lay julli mu jeex benn jour mu jeex non que ne amru boobu yaxtadi takraara voilà mooy day day day day wane ne loolu mooy da koy baamu de tout le temps da koy def saabu euh, la waroon mu def ko bu jotee da koo war a def voilà c'est pas que voilà euh, aywa <laughs> hein loolu amul non loolu amul la boo ko jàppe loolu ah. ah non il faut bu nekk koo xamante mooy bu julli jotee wala ramadaan jot da koy nekk koo xam ne da koy defaat waaw da koy defaat ndax saa su ne xitaab bi day taxawaat ci kanamam waaw kon nag mu ngi noonee al imaam an-Nawawi euh, rahmatullah yeneen yi gisoon nañ ko que ne yeneen yi julli yi duñu farata insha allahu taala euh, wallahu taala mu doon na ci teg ne sawmu ashura est-ce que waajib la woon borom xam-xam yi dafa nekkoon farata avant wala nekku ko woon euh, mu ne ñaari wàll la ci Shafi'i yi li gi gën dëgër nag mooy nekkuloon farata mu ne wasaani ñaareel bi kaana waajiban que ne farata la woon. wa bihi qaala abu hanifa rahimahullah mu ne al imaamu abu hanifa rahmatullahi alayhi eh, eh, eh, moom la wax ne lool farata la woon mooy hanafiya yi tamit loolu lañ jàpp am na benn affaire bu mu ci dolli wa fii annahu laysa fil maali haqqun siwa zaka ala man malaka nisaaba mu ne dañ ciy jàngi kenn tamit yeneen saa saam bi mu waxee ci alal yi est-ce que wax ko zakat mu ne ko ndax leneen war na mu ne ko déedéet loolu dañ ciy jàng ne euh, amul beneen aq bu nekk ci alalu nit ki bu dee waa ji am na li nga xam ne mooy nisaab yarhamukallah léegi kon mooy loolu dañ koy xamee que ne loolu noonu euh, mooy euh, mu ne loolu kon ah, amul benn aq boo xam ne moo war ci dañ ciy jànge ci alalu nit ki too xam ne am na nisaab mooy sëy imposable bu dee matal na ko ca façon bu dee xar ya ca xar bu dee leneen ya alfidda wax dahab ci yooyu mu matal ko kooku bu ko génnee dara waratul ci alalam waaye loolu am na baxtan am na ak recherche bu mu laaj parce am na yoo xam ne daa war ci alalu nit ki te du zakat kese par exemple ki nga xam ne daa yor njaboot war leen a dundal ku yàlla may ko lu mu leen dundale kooku amul droit ndax kafa bil isman an yudayya man yaqut waaw boo yonent bay saa saam ne doy na ci nit ki bàkkaar boo xamante ne nii bu mat sëkk sëkk sëkk bu dra dra dra du wàññi mooy muy doy eh, ki nga xamante ne nii moom la borom bi teg ak dundam subsistance am ci loxoom ki yàlla def nga war koo dundal kooku moom nga daal di koy doyadal lool moom doy na te gisoon nañ ko xadiis deux cent quatre-vingt-quatorze gisoon nañ ko baabu nafaqati ala al iyal waaw wa inna fi al iyal turqan lil iyal lil jalil bokk lil jalil la borom masalif waxoon xamal ne mooy nit ki booy dépenser da war a nekk koo xam da nga xam ne jaamu yàlla laay def waaw booy booy dem booy dem di booy dem di euh, booy dem di euh, euh, joxe dépense waroo ko def di comme niñ ko fa waxe woon foofu di ko joxe di di di di di am sax mébétu buñ la ko delloo waatoon sax nga jël <laughs> ak ci mel noonu ba pare di ci am xol bu bon yooyu yëpp mooy waa ji xamul ne wa inna fil iyaali turqan lil jalil gis nga njaboot yi waaw ay yoon yu bari la ngir àgg ci boroom bi nga xam ne mooy ci màgg te te jox la lool waaw yeneen saa salaam nag ne woon kafaa doy na bil mar'i ci isman bakkar bu mat sëkk an yu doy yaa muy doy doyadal man yàqut koo xamante ne dundal ko moom la war kon loolu dañuy xam ne loolu moom daa war waaw boo ko yàlla amul danga naan euh, euh, <laughs> loolu xam nga loolu du zakat loolu du zakat parce ma zakat mënoo koo jox koo xam ne yow yaa ko war a dundal kon loolu euh, mooy tax ak loolu lu jara bàyyi xel la waaye ci kaw nii insha allahu taala kon jeexal nañu hadis bi mu nekk hadis boo xam ne bari na yeneen njàngat yu ci nekk Abdullah mais bon xam naa dañ ci yem nii ñaari xadis yi ci tegu bon yooyu euh, gisoon nañ leen mais dañuy bàyyi ba bii di ñëw comme ça ñu gis yooyu après daal di euh, jàll ci xadis bi nga xam ne nag euh, moo ci tegu après wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala